feebar bi nga xam ne ci liggéey naa dina comme li imaam ni saax waxoon ah rahmatullah alay fa qultu waa rasaah ma naan é man sama bopp bi waay waay woonaa sama bopp bi mettaay gi waay ah nee na yonent bi alei satu après mu nettali li ci tegu <clears throat> ci ñëw <clears throat> mu ne après wala nañ nañ ko après dinañ ko waxaat beneen yoon insha allah kaana wa ana xay fa hiya tukki wa dafant mu ne man de xemmee moon naa man rasulullah mooy booy faatu mu fekk ma fi waaw bëggoon naa bu ma fekkoon kon maa lay waajal ah fekk may dund maa lay waajal fa hiya tukki ma waajal la wa dafan tukki ma denc la yow Aïsha xaalat mu ne ko fa qultu ma wax xayraa mooy liñ doon a sànk li tax ma wax lii nag mooy mooy damaa fiir fiir moo tax ma ne ko ma ne ko moom ka an nii bi ka fii daalika al yawmi anhu salam bi ba'd nisaay o yow man maa ngi mel ni maa ngi lay gis boo defee lii nga ma def de ba pare waaye yaa ngi nga dem mooy la mu waxoon sànq rek sama nit ak kenn ci sa soxna yi wala nga wàcc fa siit <laughs> bu bees ah nee na yonent ma lay saar saar ne wa ana waara saa waaye man waara saa man kay rasulullah maay wax cay sama bopp beeg ni muy mettee ba pare nee na mu ne ma Aïsha ne ne ud'u lii abaaki wa axaaki woowal leen ma sa baay sa baay ak sa frère muy baay mooy Seydina Siddiq axaaki am na Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu hatta aktuba li Abi Bakr ba di may bindale Abu Bakr kitaaban ab téere boo xam mooy damay bind loo xam ne pour moom la fa inni mbax man rasulullahi sallallahu alayhi axaafu damay ragal an yaquula qaa'il bu ma génnee àddina am ku taxaw naan mooy aji wax joo xam ne day xemmeem nekk ki nga xam ne moo may mooy nekk sama xalifa sama ginnaaw lool laay bañ an yaquula damay bañ ko wax qaa'il wa yatamanna mutamannin waaye damay bañ aji xemmeem di xemmeem waaw mooy xam nga yonent bi salaam waxul exactement ni affaire xalifa la mais lii xaraa'in yëpp day wane ne loolu lay wax parce que ñëw bay waaye génn àddina naan ma woowal ma naan ko woowal ma sa baay ak frère ak sa frère ma bindal Abu Bakar loo xam ne parce que man damay ragal bu ma génnee ab mooy après damay ragal après am ku fi ñëw taxaw naan moom an yaqula qaa'il am aji wax ju taxaw di wax waaye ta man naa muy xemmem mu ta man nit aji xemmem mooy di xemmem daal benn mbir ana naan dan ba pare di wax naan ana awlaa man maa gina yeey waaye mooy maa gina yeey yaa utu yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam ne wa ya'ba Allahu azza wa loolu nag ko ku taxaw ne moo gën yey mbir mi Abu Bakar naan moo gën yey moo gën yey xam nga fii <laughs> mooy waaw la subtilité de la parole prophétique alayhi salaatu wassalaam waaw rahma la rahma rahma rahma yërmande la yërmande la waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul kenn koo xam ne nee na la clairement yow yaa yaay sama xalifa amul waaw xam nga lii boo xool nag naan ne loolu la doon wax quoi mais yow loolu yaa ko ci dégg même bu dee ne man mi wax loolu laa ci xam te loolu laa ci dégg mais dama lay wax ne rek pour boo gisee ku la ne mais yow loolu du dalil leeru parce que dalil dafa war a nekk sarih dafa war a leer te lii wax ji bon mooy ko taxaw naan maa gina yey gina yey ci lan aji wax ji nii wax ne damay ragal am aji wax ju taxaw di wax wax la lan waaye taman naa mu taman mais xemmeem lan ah wa ana naan ana awlaa maa gina yey gina yey ci yàllan mu ne wa yàba yonent bi alei saatu salaam <laughs> ne waaye bon wa yàba ba azza wa jalla wa yàba allah buur yàlla day bañ na wa jalla màgg na tedd way ngëm yàlla yi bañ nañ illaa ababakr kun ababakr te loolu bari na mu ko def après nañ gis suñu àggee ci côté yooyu c'était juste fii li ñu li ñu soxal fii mooy gis nga même riwaaye bii nii leeralul te riwaaye bi gis nga ponkal yi ci ne ñii nii ñooy sàrt sax yaay ne ñii ñooy rijaalu sax Ibrahim ibn Sa'd Salih ibn Kaysan imam Zuhri imam Sayyidina Aisha jeex na radiyallahu man nga ko teg ne parce ñoom bokkuñu mais mooy bon saxaaba lañ Udul ñoom ñépp mais mais ñaar de Seydina Urwa à Yazid ibn Harun mu way ñooy biddew yi nekk ci Sahih Imam Bukhari Sahih Imam Muslim gi mais même fii leeraluñu kañ la moo tax riwaay imam nisar bi nga mën a jël xool ay yoonam acca fan lañ ne fan lañ ne fan lañ ne nga topp di xool di xool di xool ba gis ne ah way ah, riwaay imaam ad-Daarimi bi leeral nañu ne kon moom janaaza la jóge waaw waaw naka noon riwaay imaam Ibn Maaja bi leeralul affaire bi leeralul parce que moom comme imaam euh, euh, parce que imaam Ibn Maaja ci yoon imaam euh, Ahmad la jaar yoon imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal la jaar barka al imaam ibn maaja dane haddathana muhammad ibn yahya qaala haddathana ahmad ibn hanbal gis na qaala haddathana muhammad ibn salama min gisoon sànq an muhammad ibn ishaq an yaqub ibn utba an zuhri an ubaydillah ibn abdillah an aisha radiyallahu anha anna raja'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-baqi'i waxul nekk kon boo seetloo kon riwaaye imaam ad-Daarimi bi moo leeral affaire bi moo leeral ne kon yonent mi alayhi salaatu wa salaam sayyidatu Aisha dana raja'a ilayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin min jinaazatin wala min janaaza min al-baqi'i fa wajadanii foog ne fii mu ne lii perte temps mooy parce que dafa am ñoo xam ne. mooy euh, yii dafa am solo ak ka am solo affaire bi <laughs> waaw mooy mbir dafa laaj gëstu xam-xam bu ne daa laaj gëstu waaw dëgg la boo demee ci ay ñoom siiratum nu euh, kii al bidaaya wan nihaaya ni ko el ñoom ñoom imaam ibn kii indi imaam ibn noonu la ko indi mooy boo déggee boo gisee affaire bi succession bi da nga naan kon daa jóge fee rek daa jóge ci almeer rek après lii dal ko alors que du loolu déedéet du loolu loolu ab al loolu feneen lu jógewoon waaw loolu bokkul de faut que ça soit très li ko leeral kon mooy xadiisu seydina al imaamu daarimi rahmatullahi alayhi kene kon affaire bi kon nag buñ mooy buñ jàpp loolu de buñ jàpp ne yonent bi aleyhi dafa jógee ci almeer yi kese ñëw ci guddi gi boppam di metti mu fekk sayyidatu Aïsha non non non non waxoon nañ la xadiis bu mel nii al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi daal dina koy solo al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne ci kitaabul marda ah baabu qawlil maridi inni waja waaw ci téere bi nga xam ne moom la defal way wopp yi mooy ñu feebar waxu ki nga xam ne dafa feebar naan inni waja mooy man damay yëg metti waaw loolu dinañ ñëw après loolu al-imaam mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya Abu Zakariya mu nekk nettal nañu suñu sëriñ di Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahya ibnu Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mooy Rayhaan ibnu Naysaabuur mooy yax waxoon naa la ne sëriñu imaamul Yahya ibnu Yahya bi moom la imaam Muslim di jële lii ci lii wag lii wag lii ci <laughs> Yahya ibnu Yahya an-Naysaabuuri kii nag bokkul ak Yahya ibn Yahya bi nga xam ne moo lay moom la moo tawam gën a siiw ñoom ñaar ñépp taalibe Imaam Maalik la Yahya ibn Yahya bii ibn Bakr ibn Abdurrahman an-Naysaburi al-Khurasani al-Hanzali mawlaahum moom mii taalibe Imaam Maalik la woon boo xam ne moo Imaam Muslim buy jëlee bokk na ci sëriñam yu mag yi moom ñoom al-Qanabi yoo xam ne ci ñoom ñii ñoom moom mii lay jële buy jële xadiis di ko toxal muy jaar di ko jële ci Muwatta alors que Yaxya ibn Yaxya bële moom bosam moo gën a siiw kii ko gënoon dëgër fuuf fuuf <laughs> si fuuf mooy Muwatta bu siiw bi ñépp yor presque ah Yaxya ibn Yaxya boo ngay gis kooku bokkul ak kii te ñoom ñaar ñépp taalibe imaam Maalik la ku nekk ci ñoom ñaar jële nga ci imaam Maalik Muwatta waaw muy téere mu mag bi moom al imaamu Maalik imaamu daaril hijrati kon moom mii sëriñu ñoom imaamu imaam Muslim ak al imaam al Buxaari imaam Muslim nag moo gën jële jële ci moom mu ne kon qaala mu ne haddasanaa kon Yahya ibn Yahya Abu Zakariya qaala axbaranaa Sulaymaan ibn Bilaal Sulaymaan ibn Bilaal waxoon nañ la ko taayile moom it Medina la dëkkoon mbokku imaamu Maalik la woon mooy ñoo fa ne woon boroom xam-xam bokk na ci boroom xam-xamu Medina yi moom Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi wat-Taymi mawlaahum rahmatullahi alayhi ah, mu ne an Yahya ibn Sa'd mu jële ci Yahya ibn Sa'd Yahya ibn Sa'id ha Yahya ibn Sa'id bii nag mooy kan al-Qattaan wala al ansaari ansaari ah, parce que yow yaa ma fooxoon <laughs> waaye yow man may jàpp barki yàlla lool gëj nga ko wax waaye man jàpp naa ko ba léegi Yahya ibn Yahya yaa ma ne woon Yahya ibn Yahya moom boo gisee Yahya ibn Yahya boo xamante ne nii moom fi mu positionné mooy ñaari nit après imaamul Buxaari wala ñoom imaam Muslim wala ñooñu noonu mooy dalay leer ne Yaxya bii nii nii kii moom mooy al-Ansaari man la beneen bi nag nga seen ke keneen ki Yaxya ibn Yaxya boobu moom taalibi imaamu Ahmad la woon euh, al-Qattaan waaw te moom taalibi imaam Maalik la moom it Yaxya ibn al-Qattaan waaye kii al-Ansaari la sëriñ la woon ci ñoom ñoomin imaamu Maalik ah waaye it Yahya ibn Yahya bële tamit jële tamit mais kii moo ginoon a mag kon Yahya ibn Yahya muy Yahya maanaam Yahya ibn Yahya Yahya ibn Sa'id loo maanaam Yahya ibn Yahya Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Yahya ma doon wax sànq entre ak ak ak Tamimi Rayhan ibn Naysabur ak àndalu bi ñu mooma mooma ta non Yahya ibn Sa'id maa ngi confondre ci yaxyaa <laughs> waaw ñoom dund nañu de yaxyaa ba léegi ñu ngi mel ni ñu ngi fi allahu akbar mu ne kon ani yaxya ibn sa'id annahu qaala mu ne sami'tu al-qasim muhammad kooku kenn dootu ko présenté al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr ibn abi quhafa ah bàyyi gisoon nañ bàyyam al muhammad mu ngi juddu woon keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa di aju ci la juddu ci yoon wi Zal Xulayfa ci la ko sayyidatu Asmaa ban bint Asmaa ban bint naan bint Abi Bakr ma ne la walla lan <laughs> yee <laughs> kii déggul walla déggoo li ma al Qaasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr as-Siddiq ibnu Abi Quhaafa at-Taymi radiyallahu anhu kooku kay nan la ko kon naka la doomam kii eh, alqaasim bi ibnu muhammad seydina muhammad boobu seydina siddiq ko jur léegi naka la ko asma doomu seyd abubakar bi jure moom it loolu daa mën a ne nga ne non c'est que wax ci kaw moo tax la waaw kay kon ban naa man la waaw <laughs> ah? Taalib Seydina Siddiq ko dencoon léegi ginnaaw Seydina Siddiq kan moo dencoon Sayyidatu Asma après xalifa la woon pour yombalal la xalifa la woon xalifa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam la woon ah, waaw Rashid ah, waaw ci la bokkoon ah, bon du Seydina Omar moom du bon je ne pense mais bon rien n'est sûr quoi après Seydina Ali hmm. ndax Seydina Ali la waaw kay moom la Seydina Ali ibn Abi Talib voilà kon euh, mooy al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abi Quhafa at-Taymi radiyallahu anhum annaha qaal mu ne qaalat Aisha ñu ngi ci riwaay bu mel ni biñ jógee bu imaam ibn Isaaq beeg fi mu jaar ak fa mu ne bu mel noonu wax nañ la al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi da ko di ci gidaaru kitaabul marda waaw baabu qawlil marid inni waja mu ne kon alqaasim ibn muhammad dane qaalat aïsha mu ne sayyidatu aïsha dane radiyallahu anha euh, dafa wax ne waa rasaa fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhaaki law kaana wa ana hayyun fa astaghfira laki wa ad'u wa ad'u lak waaw nee na Sayyidatu Aïsha dafa ne lii bokk na de toute façon riwaay imam ni sax bi wér na mais lii da koy gën a mooy kon da gis ne kon ndeke riwaay imam ni sax bi lahu aslun fi saxiix moom am na cosaan ci saxiixu al al-Buxaari rahmatullahi alayhi mooy cosaan am na cosaan di téere ci saxiix bi waaw mu ne euh, yeneen kon sayyidatu Aysha dane waara sa way woonaa sama bopp bi metti fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla li na ko zaaki law kaana wa ana hayyun fa astaghfira laki wa ad'u laki mu ne ko loolu de lii ngay jooytu de bu la daloon ba boo ci génnoon àddina fekk man may dund man alayhi salaatu wassalaam hmm? fa astaghfira laki kon dinaa la ñaanal njéggal wa ad'u laki ma ñaanal la buur yàlla nag mu yóbbu la fu kawe fu baax waay ginnaaw sa dund fa qaalat sayyidatu Aisha nee na mu ne fa qaalat Aisha sayyidina al Qaasim mooy nettali mooy ki ko nettali bien sûr mooy ta mooy bàjjanam waaw bul bul nag ci Urwa gi ñu jógoon Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu moom sayyidatu Aisha tantam la mooy sœuru petite sœuru yaayam la di Asma bint Abi Bakr alors que kii al-Qasim mi moom sayyidatu Aisha du tantam bàjjanam la parce que sayyidatu Aisha magu papam la voilà sayyidatu Aisha mooy magu papam bi sayyidina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu anhuma kon mooy bàjjanoo ko nettali ma alqaasim mu ne sayyidatu Aisha bi yonent bi alei satu salaam waxee lu mu ne ko mu ne waa sukliya wallahi inni la azunnuka tuhibbu mawti <laughs> walaw kaana zaaka la dalilta aaxira yawmika ma mu'arrisan bi ba'di azwaaji <laughs> sayyidatu Aisha man de wooraa non façon waxin alal na man de woo naa sama toskare kon bu lool xewoon mooy xam nga loolu nit du ko wax di woo mooy du ne man dama koy prendre man mootamoo li ma wax loolu laaj bu ma nee eh, man de eh, man de toskare ñeel na ma par exemple mooy est damay mooy man damaa bëgg wax ne léegi man yàlla buur yàlla subhaanahu tabaaraka wa maa ngi lay ñaan man ci sama bopp nga dóor ma toskare nga teg ma toskare est ce que loolu laay lal non mooy façon waxin la eh, man de ko tus naa est day wane ne man damay ñaan yàlla ma ko tus non non mooy façon waxin la <laughs> mu ne ko waay man de wallahi inni la azunnuka tuhibbu mawti yow yow yeneen tubaab yi saa saa am nan Aysa nag damaa foog ne yow. <laughs> xam nga mooy xam nga euh, loolu dañ koy wax expression la boo xam ne bur boo ki nga xam ne dafa ñàkk doomam mooy wax loolu waaw waaw vii waa la yaa mooy waay mu ngi mel ni aay waay man maa ngi mel ni ku amoon doom ba ñàkk ko waaw walla mel ni dangaan yàlla naa ñàkk sama doom non non mooy waxul loolu mooy comme li ñu waxoon man waaye man de toskale naa é man di jaaxle naa wala man déedéet tekkiwul ne buur yàlla yàlla nag ma dolli tegu jaaxle yàlla nag ma dool teg ma ñàkk sama doom déedéet waa sukkle yaa wallahi man Aïsha nag gis nga inni wat naa ko ci yàlla mu ngi mel ne azul na ko man damaa yaakaar ne yow yonentu mi alei salam tuhibbu mawti yow dangaa bëgg ma faatu ah <laughs> yow daa mel ni dangaa bëgg ma faatu waaw waaw parce que waraw kaana zaaka la zalalti aaxira yawmika muharrazan bi ba'di azwaajika ndax bu lool amoon mooy leer na ma ne balaa bis bee jeex mooy bis ba ma faatu ba nga denc mag yooyu yëpp du la tee bu guddee nga nga nga ànd ak kenn ci sa soxna yi waaw fa qaala an ana waa ra'saah ah laqad hamamtu aw aradtu an ursila ila abi bakrin wa ibnihi wa ahada an aqula alqaa'iluuna aw yatamanna almutamannuun summa qultu ya'ba allahu wa yadfa'u almu'minuun aw yadfa'u allahu wa ya'ba almu'minuun waaw ah. <laughs> nee na après yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Euh, bal ana waa rasa ne ko man kay Aïsha maa war a wax waa rasa man kay la sama bopp biy metti laqad hamamtu bëggoon naa nag wala bëgg naa an ursila ila abi bakr bëgg naa wa axi wa wabne bëggoon naa yónnee nag ci sa bàyyi di abu bakr ak doom ji ñu ñëw parce que damay bañ mooy comme li mu ci xadiis bi ñu doon sànq ah wa ahadu wa ahada an yaqula al bu ko defee ma defal ko ahd moo tax lii lépp day niru ne xalifa lay te loolu moom man moom moom laa gëm te loolu mooy leer waaye mooy ba léegi nit man la yaa ko ci dégg en tout cas yonent alay saa saa waxul saraxatan te ne diw mii mooy sama xalifa ah? mu ne ndax Euh, dafay bañ an yaqula al qa'ilun aw yatamanna al mutamannun <coughs> kon mooy li waxoon sax kon lii nii lépp lan lañ soxla fii mooy li waxoon ne kon ah, mbir mi kon dañuy wan ne kon yonent ma lay saab-saab ana kañ la feebar c'est pas ci guddi gi ba mu jógee Baqiya en tout cas ànd ak Abu leer nañu ni lool na nag leer nañu Baqiya la jóge ñibbisi feebar bi daal di koy dugg loolu leer na mooy bopp bi commencé di metti loolu moo am na mais kañ est-ce que mooy bi mu jógee Abu Muwayhiba fële loolu am nañ réponse bi mooy non parce que riwaayu imaam ad-Daarimi bi leeral nañu ne affaire bi ci ab rob la jóge woon te keroog mook Seydina Abu Muwayhiba radiyallahu anhu foofu jógewul woon ci rob waaw loolu lañ bëgg leeral fii ala kulli xaalin lii daal moo xew waaw lii daal moo xew léegi nag ñu daal di continuer xadiisu mawlaana bu imaam Ibn bi waxoon nañ la nañ taxaw fii après dinañ ñëw ñu lijjanti benn affaire parce que imaam Ibn ni mu tërale affaire yi te lool tamit ñu bari ñuy bind ci siira noonu lañ koy bindee waaw dañuy ñëw indi loolu après ku gis moom ci kaw noonu apparence bi li ngay war mooy daa jógee ak Abu Muwayhiba après mu ñëw ci guddi gi noonu boppam di metti alors que dëkk am na riwaaya bu ñuy war ne mbir mi du loolu waaw mbir mi nag du loolu mais daal Baqiya la jóge waaye nag ci niiw la jóge woon waaw en plus que riwaaya imaam Ibn bii nii waxul. waxul clairement que ne ba dafa jóge moom Abu Muwayhiba dañoo jóge fee rek affaire bi moom non dëgg la ca fin ba waxoon na ne affaire bi ba mu delloo summa nsarafa fa bada'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja'ahu alladhi qabadahu Allahu fii après mu commencé mais loolu mooy kon mën naa nekk fa boobu du tekki ne ca saase parce que fii gisaatuñ fi ca guddi biir guddi gëla woon ban néew lañ fi denc après loolu plausible li plausible mooy kon ca suba ga la ba ko lool xawe ba mu demee foofu ca suba ga kon daa am néew bu ñu fa yóbbuwaat bu ñu yóbbu Baqien après ci gaawaay bi su man sarafa ab ah, ba mu demee lool fabada ab yi mooy après surtout ba mu jógee ci Almeria bañ dencee ka ñuy denc ba pare ki la ko feebar bi mettitu bopp bi daal bi jàpp ci waara saa googu mu fekk Sayyidatu Aisha bi wax mu ne ko bal ana waa rasa kon loolu leer léegi nag ñu continuer kon riwaaye imaam ibn Hisham bi eh, imaam ibn Ishaq bi nga xam ne ci la ne wa haddathani Yaqub ibn Utba an Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud an Aysha radiyallahu kon foofu kon eh, lan la waxoon mooy kon mooy li ñu wax sànk bi mu waxee Sayyidatu Aysha wax lool mu ne ko bu wa ma darraki law mutti qabli fa qumtu alayki wa kaffantuki wa sallaytu alayki wa dafantu ah. ñu ngi woon watataam voilà bi mu ne ko yow dama bu boo ma doon ceen boo ma dencee rek de toute façon cu co bu digg ngay ngay jël kenn ci sa soxna yi nekk ak moom fii sama néeg nee na fa tabassama rasulullah wa tatamma wala wa tatamma bihi waja'u wa huwa yaduuru ala nisaa'i sum su hatta stu'izza bihi fi bayti Maymuna waaw foofu la ñemoon mettitaayu bopp bi continue nee na nag ba benn bés nag hatta stu'izza bihi fi bayti Maymuna ba nag benn bés mbir mi tar lool gina tar fekk mu ngi néeg as-sayyidatu Maymuna bint al-Haaris radiyallahu ta'ala anha wa anha wa ardaaha bi lii mooy li dëgëran ah, mooy fi nga xam ne nag mooy mbir mi dafa dem ba mais vraiment ëpp doole mooy metti bi metti lool sax ba léegi daanaka moom déplacé wu di jóge di di def di di di xool kan moo aye bu fay dem ak yooyu di kii doon na ko supporter mais nag léegi nag affaire bi nag moom woo mënatu ko quoi xewee nu mu def moom alayhi salaatu wassalaam sayyidatu Aisha nee na radiyallahu anha fa daa nisaa fastazan fasta dhanahunna an yumarrada fi bayti fa addina la fa uddina la nee na bi nga xam ne nag ci la ko feebar bi nag vraiment nag moom mënatul mënatul di déplacer wu di dem fu nekk noonu mu fekk ko yaay kër sayyidatu Maymuna fa daa nisaa dafa woo soxnaam yi daf leen woolu ñoom ñépp kenn desu ñu ñëw ñépp ñoom ñépp réunion familiale bu mag ñoom ñépp ñu ñëw soxna yépp ñëw fastadanahunna mu ñaan leen digal allahu akbar allahu akbar gaa yi jànge romantisme ci Roméo ak Juliette déglu leen xamu ngeen yonent bi alayhi salaatu salaam maaxàllaa aar aleyk wallahi jullit bu taxaw di jàng romantisme ci film yi Caravallaciens ki romains yi wallahi kooku jar naa dóor yara waaw temps mu nekk ta tanzir boo xam ne dañ koy bàcc ay caw yar ba mu xam ñu xamal ko ne yow vraiment cim yow waaw moo tax gaa yi loo ci gis sëy yu gaaw a tas parce que li ngay gis filmé yi nga xam ne li ñuy jouer c'est des faux faux ibnu c'est des faux fils de faux grand-père faux lépp faux ay fiction lañ leen di tegal ne leen lii mooy dund gi lii mooy vie de couple ñu bëgg rek di ut jabar ju mel noonu wala femme bi di ut nee playboy bu mel noonu waaw waaw ñuy jéem ñoom jouer seen film bopp selon film yi ñu seetaan ñoom ak liñ ñu nettali ci roman yi ne leen lay demee c'est ça le romantisme waaw wal iyaazu billah ah ngir neexal seen say jàpp nañ ne nañu seetaan film yi ñoom ñoo ñoo lay jàngal man nga xam nan ngay dunde sa néegu sëy du dëgg loolu du dëgg dalay yàq sax affaire yooyu waaw dangay nekk koo xam ne ku bari ay pensées nga ki xalaat ay yow juy dañ lay def ni seen bopp mooy doo dund réalité gis nga lan lañ la fiction yow ci fiction ngay dund yow waaw ah, moo tax mooy de rek fan tasoro ñu daal di tasaaroo couple yi tas daanaka nañu ko takke la tase waaw ah, ndax dañuy ñëw nekk ci réalité bi xam ne ah waaye ndekete mbir yi wuute nag la ma doon gis ci télé bi ndaw si it reconnaître seetlu lool waa ñi seetlu lool léegi nag ñu war a nag génn ci seen fiction gi ñu ne. seen théâtre gi ñu newoon seen film yooyu ñu doon jouer ñu war a nekk mettre le pied ah ci li nga xam ne mooy sur le terrain de la réalité du ñu ko man bu boobaa ku nekk li nga man mooy nga ngeen tas ndax du ngeen mën a dund juboo bu ngeen mën a dund ensemble waaw ah que xamu ngeen kuy alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom lañu suñu borom kat wax na laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana xamuñ ci moom aanibee lu dul mooy doon diw waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax na julli ci yonent bi alayhi salaam kay ma ajmala waaye xamoo ci moom dara sa ni ngay dundee ci lépp nga koy roy ci ñoo xam ne minal kafara ci yéeféer yéeg ñi nga xam ne al mulhidiin ñi nga xam ne laa xalaaqa lahum fi dunya laa fi dunya wala fi alaaxira am benn cër ci àddina ak alaaxira parce que yéeféer bu fi nee day àddina bi nekkul lu dul kuy gunge way ngëm yàlla yi ndax buur yàlla fii dafay tàggatal affaire yi ngir ñi koy jaam waaw xéewal yi moo tax bu genn jàpp ne xéewal nañ ko bàyyeeg nasaraan yi wala non non xéewal yi c'était sax pour yow jullit bi comme que ñun ñooy yaanaani xullee ba dara lu jëm ci lool ñu ñu faxas ci suñuy loxo ñoom ñu koy ñu koy ñu koy découvrir aka lool ñun ñu jàpp ne lii ndeysaan gars yi wallahi kaana yi ñoo garaaw alors que mu ngi fi woon est-ce que dañ fee créer lu dara li fi nekk yépp ordinateur yi tablettes yi lépp fii mooy matériel matériaux yi ñu ko defaree bay bu ba Seydina Adam ba muy wàcc ci kaw suuf matériaux yooyoo fi newoon waaw lépp ci suuf si jógewul beneen planète boo xam ne fa lañ jële fer wala jële fi ay cobalt ak yooyu lépp ci suuf si la newoon waaw yooyu ne moom bu ñu yaanaanee léegi ba ñi nga xam ne mooy kufaar yee koy génne après ñu toog ne ñun mbaa weer bi waaw seen àddina la wallahi ñoom de fii mooy seen àjjana ñun moom suñu àjjana mooy ëllëg ma ne ñun suñu àjjana fii la war a tàmbalee waaw famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur la suñu borom wax moo leen indi wastamarakum fiyaa ci suuf sii sàkku ci ñun teg ñu fi ngir ñu koy dundal wa saxara lakum maa fi samaawaat wa maa fi al-ardi jami'an minhu dafa maa leen tàggata li ci asamaan yi kon explorer asamaan bu ñu foog ne ñun dañoo war a toog rek nekk ay spectateur yeneen suñu boroom moo ñu ko wax ci alxuraan ne maa leen li ci asamaan yi mais lan ngeen bëgg kon ah avion yi naaw kii ak ci ñun nga xam ne jullit bokku ci suñu boroom ne ñu maa leen loolu li ci asamaan yi la wax ah. li leen féete kaw ci kaw jaww ji cosmos bi maa ko tàggatal ut leen ci li leen tax seenu jaamu ma gën a waaw maa fi sama wa maa fi ard ak li ci biir suuf l'exploration de terre de la terre et des mers et des océans ñu ne xam ni yaanaa ni ba pare jàpp na lépp c'est pour ñu waxee yooyu yëfi yaanaa yooyu ak loolu loolu l'islam xamut loolu moo tax ku xam loolu moo tax euh, bon des fois dama koy wax mais du ma ko leeral que ne l'islam xamul diine xamul science profane mooy même lépp ci buur yàlla moo ñu ko tàggatal la waaw biologie sociologie lépp océanologie li jëpp loolu lépp xam-xam la yoo xam ne l'islam da koo yëkkati parce que xamul xam-xamu profane amul ci l'islam koo dégg muy wax loolu mooy xamul li muy wax waaw ak nu kaala nga mën a toll ak nu babu si mën a toll mooy dese naa xam li muy wax kooku daa maîtriser li muy wax sinon l'islam xamul xam-xam profane xam-xam yépp ci suñu borom la tukkee te boo ci topp dala koy wan dalay wan borom bi subhaanahu wa taala ci ses différentes facettes tajalliyaatam yi nga xam ne noonu lay feeñoo nit ñi fa muy feeñoo na muy feeñoo moom borom bi subhaanahu loolu lay wan bi hatta littérature sax loolu lépp mooy ne ñun moom yàlla hein kon yonent bi aleyhi salaatu salaam maa ngi doon wax gars yi jàng vie de couple ci théâtre ci film yi rek télénovela si ñuy tuur di ñu ko de de Brésil ak ci Argentine ki ak télé télé-réalité yi tubaab yee fiction yooyu ñu nekke xoolal yonent bi aleyhi salaatu salaam ah bi mu feebaree ba mënatu lu mu def fa daa nisaa ñeewul ah jigéen ñi waxu worof yooyu nga xam ne du waxu dara xaw ma proverbe bala jigéen ñi ni ni ñu ni ni ni ni ni ni seen yi sëgge lañu sëgge loolu mooy wax lan la seen xel yi boog sëgge loolu xam nga loolu du waxu loolu moom waxu jaahil dëgg nga bala bala nga am lu la metti di dégg kenn di di wax wax yu mel noonu di ci di ci di ci di sukkandiku loolu ban ban cës laay moo ci ne wax yoo xam ne Euh, amul benn euh, en tout cas selon l'islam loolu teg leen fële parce que loolu amul <laughs> waaw loolu amul waaw léegi mooy xoolal yonent bi aleyhi mu woo leen waaw waxul jigéen soppal te wóolu ma ne loolu lépp waxu ko loolu moom waxi wolof la waaw walla wax <laughs> kocc la mu ngeen wax ne moo ko wax <laughs> laa natbaw koccan <laughs> wala barmen wala ñi ci des waaye rek bu ñu waxee rafet ñu xam ne mooy wax ju mooy waxu sagesse boo xam ne da gis ñoo xam ne xamuñu dara ci mbiru diine mais dañuy wax ndax buur yàlla moo fitratallahi allati fatara an-nasa alayha la tabdila mooy nit mën naa bañ a xam yooyu yëpp ah, diine yoonam newu ci mais mu wax loo xam ne lii moom dëgg la ndax la buur yàlla moom moo ne ku nekk dafa moo ñi nit ñi noo xam ne mooy gis lu baax xam lu baax ne lii baax na waaye di wax lu baax page vierge lay loolu moo tax ni ngay mën a dégg dëgg da ngay dégg dëgg mu génn ci bu ci gémmiñu ab naafiq lii mu wax muy dëgg woo xam ne manoo ci dara lii moom li muy nekk naafiq naafiq kii mooy président des zanadiqa waaye nag lii mu wax dëgg la waaw moo tax hatta iblis mi nga xam ne mooy njombax talub mbon sax xadiis Seydina Abu Hurayra ba ko yonent ba muy de ba muy garder sa sadaqa fi ñu doon def tàndarmay jooy mu ñëw iblis ñëw fa di sàcc yor de forme nit di ñëw di di jël di dem ba mu koy jàpp maa ko bàyyi ma ba finalement mu ne ko après bàyyi ma bu ma yóbbu ci yonent ba saa sa naa la jàngal leen mu jàngal ko suuratul aayatul kursi yu ne ko boo ko jàngee day tax ñun duñu fi ne dañuy daw yonent bi alayhi salaatu salaam wax sadaqaka wa huwa wax na la dëgg de aayatul kursi yu moom da leen di dal yéen alxuraan gépp la mais rawatina nag aayatul kursi yu. ak ka leen a sonal alxuraan ci boppam mooy sonal noddu kese boo koy def ak bala say shaytaan wala hu durat booy noddu shaytaane di fëx ngelawal foofu yépp yu foor yoo xam ne du ñëpp koy dégg. <laughs> ba pare parce que yonent ma saa wax na la dëgg de mooy da di dàq bu baax di leen ndax dañ waaye nag malgré na wax na la dëgg waaye wa huwa kadhub expliqué wax na dëgg waaw <laughs> pour wan la ne mooy kon ndax buur yàlla lool la mooy génne lu baax fu ne la koy génne waaw fu ne mooy waxu iblis boobu doo ne iblis a ko wax ko du dëgg moo tax yonent bi alei satu salaam doon wax ne waa ahlul kitaab yi yi ñuy wax nii bu leen leen gëm bu leen leen dëggal parce que man ngeen leen a weddi ne bon waxuñ dëgg fekk li ñu wax ne moom la moom lañ jële seen téere yi fekk ah si ci Zabuur la ne woon waaw mooy nit loo bon bon mën naa wax dëgg léegi xoolal fii moo tax yooyu euh, toppuñ leen ay ay télénovela yooyu du seen modèle suñu modèle alquran ko wax suñu boroom mi bind nit ñi te alaa ya'lamu man xalaqa moo fi rasulillahi sallallahu alayhi wa in tuti'uhu tahtadu man yuti'ir rasula faqad ata'a allah jeex na tàkk lu wa ma ataakumur rasul fa xudu wa ma nahaakum anhu fantahu te mooy kenn ki lay laaj sa bàmmeel ndax xamoon nga koom déet lan ngay wax kii nii ñu présenté ko moom nii lan ngay wax ci moom buur yàlla du fa nangu ku ko xamul comme niñ la ko waxe kon nag mooy suñu modèle mooy suñu royukaay xoolal bi lii xewee yooyu yépp waxu ko waaw yooyu yépp dafa dajale soxna bi waaw Sayyidatu Aisha nee na fa daa nisaa nañu roy nag ci lii de ku fi rëyoon am ak rëy goo bu nekk ba yow lan waxtaan ak sama soxna non loolu masuma koo def non non non ci dara nag lu may dugg moom dama yëgal ko dara mooy yàqu na lu ko yëgal man c'est pas dans mes habitudes dañ naan la hé eh, tes habitudes yooyu ngay wax lañ la wax nga teg ko fële te roy kiñ la roy loolaa wax bu dee in kunta mu'minan saadiqan billahi wa rasuli bu dee gëm nga dëgg-dëgg comme ni nga koy woowee ni nga koy woote woo nit ñi jàpp ne yow ci lool nga ne ba ñu naan moom mii bu dee loolu dëgg la ci yow doxalal sunna si mooy lan del waxtaan ak sa soxna ci mbir yi fa daani saa ah mu woo soxnaa mi fastadanahu mu laaj leen ndigal ne leen man de dama leen doon ñaan nii ma feebar bi jàppe <coughs> di déplacé wu tout le temps di dem <coughs> ci seen ay ku aye ma ñëw ci yow <coughs> ah loolu de day metti lool moo taxoon nag ma leen di ñaan permission allahu akbar allahu akbar la suñu borom doon wax turji man tashaa'u leen wallahi huwa huwa wallahi moom la moom mii doon wax suuratul ahzab moom mii du keneen de bul jàpp ne ñaari nit yu bokkul la ku la neex nga yéexal ayam ku la neex nga xëcc nga xëccal la neexee nga xëccaat ku la neex ngay bàyyi yow loo ci def amul problème kooku la ma ne la waaw kooku la waaw bi ko liy dalee moo dajale soxnaam yépp te feebar taxula saalit ndigu ni nitu yàlla Allahu akbar rawatina ki nga xamante ne mooy sangu nitu yàlla yi mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxatuma laa moom ah, am na yoon muñ feebaree dañuy tàng xaw mais mel ni danga naan mooy waa ji moom xanaa daa foog ne li ko dal boog nit ñi <laughs> yeneen bi alei saatu salaam loolu lépp huwa moom la borom bi ne wa innaka la ala xuluqin azim mu woolu soxnaa mu ñaan leen digal an yumarrada fii bayti ngir mu ñaan leen digal ngir mu daldi paase ngir faju mënatul déplacé wu ci sama mu ñu may ko ngir mu nekk néeg sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha mu ñaan leen digal ngir mu fajoo nekk néeg sayyidatu Aïsha waaw ah, radiyallahu anha waaye ñoom fa uzzina fa fa adhi fa adhinna la fa adhinna la ñu daal di koy ne ko comme niñ ko bëggee rek lañ koy defe waaw gis nga ku ci nekk ku fiir nga waaye teewuleen bu lu mel nii xewee yooyu dañ koy teg fële kenn neewul Sayyidatu Zaynab ne ah non non non non du ma d'accord ah non lu tax foofu pa man sama ne Sayyidatu Maymuna man na ne man sama néeg nga ne garaaw mais ñu waxuñu loolu non comme ni nga xam ne moom nu gaaw na ko léegi moom concurrence bu tar bi nga foog ne ku ku ku am ñaari soxna rek soxna su nekk amul kaawam ak ña koy ña koy jaay ak ña koy pousser ngir wane bu la ko diw yóbbul. waaw cëy bu la ko yóbbulee xamew ma la woon ñàkk fayda de déedéet loolu loolu loolu c'est des ay jikko yu salte la te tuuti mooy ñooñu fi ñu féete ci mbir yi dafa fu fu fu suufe lañu ne ñoom waaw néewuñu fa bon oh waaw dinañ xalaat dinañ la wax sa liñ ci xalaat déedéet fa adina la ñu daal di ko ne waaw waaw akbar kon nii la gis nga lii mooy defar couple mooy waxtaan waaw mais bu dee dangay ñëw di def sans wax kenn foofu yaa foofu la problème yi commencé ñëw ci fu gën a kawe foo sax suñu boroom waxoon na wa shawirhum fil amr waaw sa saxaaba yii dee leen consulter ci mbir bi waaw wa shawirhum fil amr kon li wax sànk rek yow bu dee dangaa toog naan loolu moom masuma koo def ak sama soxna waxtaan ak ci dara ah non dama la nag sunna la soo xam ne bala ñuy xam ne yaay jàmbaar foog nga doxal loolu loolu mooy jàmbaar de waaw jàmbaar nekkul di waay jaay la jër ak baat bu kawe ak xuurali baat ak ñàngal bu dul jeex waaw boo dugg gisee ci kër gi di jaay ne yow yaa gina kii te am na foo xam ne boo fa demee sa sawaay buñ la fa fekkoon dañ naan xanaa du même personne bi waaw sak lewet ak sak teey ñépp yëg ko ci ci ci ci ci ci ci mbedd meeg feneen ba mu des sa kër loolu moom lu ñaaw a waaw am bëgg discussion waxtaan di sottante xalaat ak koo bëgg waaye boo ñëwee laajte ci kër gi waa moom nan la fi demee ñu ne la kan diw yii allah ji de ndax nga ñemeen ko yow mi koy laaj nga ñeme koo wax xam nga ne kooku moom kooku mooy kooku kooku kooku kooku sori na ci roy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw bi nga xamante ne kon ci la lii kon nañuy roy ah, lii lii mooy sunna yaa ngi nii bu ñu ko romb noonu di dem di xoole waaw te ci doxal leen fa ngay nekke jàmbaran ah. yow nag nit ku ne yaa gën a xam sa bopp ko ñi ci des ko lu ñu la jay-jay woowal mbaax bu ñu la mën a tuddal te yow nee nga jomb ngaa doxal yii mooy doo ku baax waaw sunnaa yonent mi aleyhi salaatu salaam nit ne moom ci diine la ne ba pare ne jomb na koo def kooku du ku baax ak nu ko nit ñi mën a wax ku baax la ak mbooloo ko topp bu dee noonu la mel kooku du ko baax waaw ndax alxayru kullul xayri fi ittiba'i ha ah wal wa sharru kullu sharri fi ibtida'i waaw gépp mu ngi ci topp yonent mi alayhi salaatu salaam gépp mbonte ak lu yées nag mu ngi ci ngay créer loo xam ne moom du ko fi defoon waaw ngay doxalee neneen wala pire nga ne sax man dinaa def comme ni mu def mais nag du moom laa ko roye ah. ci ñoom Juliette laa ko roye ak ñoom Roméo ak ñi ma doon wax sànq film yi ku la gis foog ne moom ngay roy ne ko royoo ko xam nga ne kooku innamal a'malu binniyat mooy ñëw dëgg la dina defar mooy dina am effet bu positif ci couple am ndax dina am waxtaan waaye nag royul yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax ay sëy jaamu yàlla la loolu wax wax wax la joo xam ne du dëgg mook liggéey jaamu yàlla yi ñaari baat yooyu ñoo bokk mooy ne loolu noonu pour mu nekk jaamu yàlla nit kee koy def jaamu yàlla yéene bi la sinon ni ngay xëyee ngir am dara loo suturloo noonu la Paul mi nga xam ne gëmul yonent bi alei saat bi xëyee di ut lam suturloo noonu la picc mi def ah noonu la presque àddina bi yépp def léegi yow lan mooy sa différence ya Paul bu dul yéene ah lan mooy différence lan moo leen wutale bu dul yéene mooy da ko yéene sinon boo ko yéenewul doo ko ci am kenn nag mooy la ngay am bu dee liggéey bu dagan la dagan na waaye nag bul ne man la may def cerce bu ma fa po passé jaamu yàlla loolu da nga ko yéene loolu mooy départager entre aada ak ibada diggante li nga xam ne lii aada la ak diggante li nga xam ne ah lii moom jaamu yàlla la waaw loolu moo tax xam sunna neex même bu la fekkoon ngay def loo xam ne yow xamoo woon ne lii sunna la nga xam ko nga renouveler mbir mi que ne léegi à partir de tey lépp lu ma ci defati damay jàpp ne man maa ngi roy yonent ma lay saabsaab loolu laa ci yéene ma ne la loolu sax gàtt na yéeneel la jotoon a romb te yéene woo ko ci woon boo ko ci dugalee sañu borom may la comme si ba nga koy def roy yonent ma lay saabsaab la taxaw na jóg. allahu akbar allahu akbar waaw akbar waaw waaw moom mi nga xam ne moo ne mooy yu baddilu mooy soppi yu ñaaw yi def leen yiw ah soppil leen seen yu ñaaw yi def ko yiw mais yow li nga doon def du lu ñaaw baaxoon na waaye nag du sunna de mooy ne mooy ne loo xam ne lii la nu mu tudd lu dagan la woon mais loolu nag mooy moo loolu moo tax gis nga nit ki boo xamee lool fa ngay mujj booy xaram yaa ngi ci sunna booy lekk yaa ngi ci sunna booy sieste yaa sunna booy dugg kaar yaa ngi ci sunna boo nekk mooy yow da ngay mujj kooku lan mooy diiwaana ma koo xam ne léppam topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam la léppam loolu nag dara du ko maye lu dul yéene xam d'abord xam da pare di ko yéene ci sa jëf yépp sa dal yépp sa tëdd yépp sa waxtaan ak sa soxna sa waxtaan ak say doom sa waxtaan ak sa xarit lépp di sunna waxtaan ak sa patron waxtaan ak yow mi nga xam ne yaay patron sa sa ñi ngay chef ñépp lépp di sunna ci yéene nga ko mën a amee kon gis nga yonent bi alayhi salaam nii la doxale bari na kër yu yàqu ñàkk li ko yàq du lenn lu dul dox ñàkk doxi sunna waaw mu ngi nii mu waxtaan ak ñoom ñoom itam ku nekk nangu koo bàyyi mu dem fi mu bëgg moom yonent bi aleyhi salaam ngir fajoo fa muy ba nii lii koy dal bu dee yàlla def na mu dindi ko mu dindi ko mu ne Sayyidatu Aisha mu ne ñu ngi ba léegi ci riwaay imaam Hisham mu jaar ci al imaam ibn Isxaaq bi sanadin saxiix mu ne fa xaraja rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna rajulayni min ahlihi ahaduhumaa al-Fadl ibn Abbaas wa rajulun aaxar caasiman ra'sahu taxuttu qadamaahu xattaa daxala bayti bi ñu ko joxee ndigal ci loolu Yonent mi alayhi salaatu wa salaam daldi génn néeg Sayyidatu Maymuna Euh, nañ jeexal kii bi après naa am lu mal bu ma ko fàttewul wala bu ma ko fàttee bii di ñëw insha allah nañu ko jeexal bala ñuy wax leneen après muy gudd euh, mu ne yonent ma lay sarsam génn bayna rajulayni min ahli mooy mbir mi dafa metti gi te tàmm ah wa te tàmm wata tàmma bihi wajan mbir mi gën a metti kon si moo tax bi muy génn dañ koo jàppoo diggante ñaari nit ñoo ko jàppoo mu ne kenn ki mooy alfadl ibn abbas ibn abdil muttalib wa ak keneen aasiban ra'sa mooy alfadl ibn abbas ibn abdil muttalib moo ko jàppoo ak keneen keneen ki dina la wax kan la léegi Mawlaana Ibn Abbaas dina wax kan la mu ne aasiban ra'sa fekk mu takk bopp bi tellement be bi dafa metti bi dafa mujj takk bokk na ci eh, ni ñuy faje bopp bu metti mooy bu metti nga takk ko mu takk bopp bi taxuttu qadama tànk yi nga gis dañ ko jàppoo di ko ni tànk yi def mooy loo xam ne moo koy comme ba ko dara dalul ni mu doon dëggee tege tànkam ci suuf di doxal boppam ni mu doon doxe noonu tànk yi deful noonu tey dañ koo jàppoo waaw akbar xatta daxala bayti ba niñ koy daba ni muy duggee niñ koy dugalee mu dugg fi nga xam ne mooy mooy sama néeg man sayyidatu Aïsha fii la xadiis bi yam Ubaydillah nee na ni nga xam ne ibn Utbat ibn Mas'ud mi jële xadiis bi sayyidatu Aïsha nee na fa xaddastu bihi ibn Abbaas lii ma sayyidatu Aïsha nettali ma woon ma dem wax ko sayyidna Ibn Abbas ne ko sayyidatu Aïsha nettali na ma yii lu am solo ci kii feebaru yonent bi aleyhi salaatu salaam ak ni mu demee ak noonu ba ni mu jeexalee wax ji mu ne ko Mawlaana Ibn Abbas ne ko ne ko atadri yi ma rajul al-aaxar est ce que xam nga beneen góor bi bi sayyidatu Aïsha kim tuddul tamu ne. bi yonent ma lay di dem biñ ko ñu ñu ngi ko jàppoo ñi ko jàppoo ñaari nit lañ kenn ki mooy al-Fadl ibn Abbas ak keneen mu ne keneen kooku est ce que xam nga kan la atadri man ar-rajul al-akhar est ce que xam nga keneen ki mu ne ko huwa Ali ibn Abi Talib mooy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mooy moom ak al-Fadl ibn ñoo ko jàppoo woon keroog ñoom ñoo ko jàppoo woon kon fii la xadiis bi yam ah, lii nag mooy li dëgër sinon am na riwaaye yoo xam ne wéruñu ne yonent mi salaam li nga xam ne du kër Maymuna kii fa mbir mi gën a tare parce que imaam al-Hafiz Ibn Hajar ni mu ko ci al-Fath dese naa nekk lu clair parce que imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Fathul Bari ci kitaabul Maghazi sharh saxiixu imaamul Buxaari ci baabu buntu bi imaamul Buxaari def baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa wa wafaatihi ci bunt boobu ak lam ca teg ne bunt bi nga xam ne mooy waxtaane ci la wa ëndee moom imaamul Buxaari yi xadiis yi waxtaane ci feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaati yi ak ni mu génn àddina ak lam ca teg foofu noonu imaamul bu imaam alxaafis ba mu koy ubbi di di ko saraa dane wa am mabtidaa mooy tàmbaleeg feebaru yonent bi alayhi salaam fa kaana fii bayti Maymuna mu ne mu ngi xewoon kër sayyidatu Maymuna kama sayati comme ni muy ñëwee mooy këne feebar bi fan la xewoon kër sayyidatu Maymuna bint al-Harith al-Hilaliya al-Hilaliya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne comme ni nga xamante ne noonu lay ñëw mu ne wa waqaa fi siirati li abi ma'shar fi bayti zeynaba bint jahsh mu ne kantaa boo demee ci téeréb abu ma'shar bi moom abu ma'shar al-madani nañ la abu ma'shar mi huwa da'if fi bayti zeynab dane moom néeg sayyidatu zeynab bint jahsh fa la waaw néeg saydatu zeynab bint jahshin radiyallahu taala anha wa ardaaha fa la mu ne wa siira lool du ñaata wax ñaareelu wax mu ne wa siirati sula wa siira li suleymaan at-taymi mu ne boo demee siira bi nga xam ne mooy bu al imaam muy euh, Souleymane at-Taymi tabi'i kii ba sëriñ bu mag boobale ah nga xam ne bokkoon na ci tabi'i yu mag yi mu ne fii bayti Rayhaana mu ne ci néegu sayyidatu Rayhaana di soxnaa yonent bi aleyhi salaatu salaam fa la xewe woon waaw mu ngi noonu mu ne foofu la xewe woon léegi nag ah lii mais waxu imaam ni saq bii mooy li nga xam ne mooy nettaleem bii mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne nag mooy li ci dëgër këni néeg saydatu kan la woon saydatu Maymuna bint al-Haaris radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha eh, nga ne ma mais sànq doon nga wax ne eh, li imaam al wax dese na kii quoi ma ne la waaw parce que eh, li mu wax ibtadaa wa amma ibtidaa'uhu fa kaana fi bayti Maymuna commencement wu feebaram bi néeg sayyidatu Maymuna la xew woon dañ naan commencement bi néeg sayyidatu Aïsha la woon mooy ba mu jógee ci almeer yi comme ni ko sayyidatu Aïsha waxee lu leer ne dafa ñëw fekk ma naan waara saa waaw wala boog illaa dul peut-être al imaam al xaafis jub jublu ci ne mooy fi mu gën a tare voilà waaye parce que marad mooy introduction la doon def foofu di wax ci feebar bi mu ne wa am mabtidaa'uhu commencement wam kon commencement wu feebar bi bu dee début bi moom kër Sayyidatu Aïsha la woon waaye bu dee fi mu gën tare waaw kon bu dee loolu la waaw mooy kon loolu bu dee loolu lu ci jublu mooy néeg Sayyidatu Maymuna sinon mu dee début bi moom kër Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha fala xewe woon ah mu ngi noonu te xadiis bii nii dinañ ci ñëwaat insha allah ndax imaam al buxaari yu raxmatullah aleyhi daal dina koy solo mu jaar ci même al imaam ibn shihaab mu jaar ci ubaydillah ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud mu jëla ko ci saydatu Aïcha muy boo seetloo imaam Ishaq moom ci Yaqub ibn Utba mooy dafa am imaam Ishaq euh, kii imaam Shihab az-Zuhri sëriñam direct la waaye léeg-léeg day jële ci moom day jële ci moom bi waasita bii da koo jële ci waasita muy Yaqub ibn Yaqub mooy sëriñam direct la mais des fois day solo ci moom par intermédiaire waaw imaamul Bukhari it solo na ko waaye naka noonu boo demee ci al imaamu ak al imaam addaarimi inchaa allahu taala incha allah bu jiwee ñu ñëwaat ci ci jataay bii di ñëw kon ba léegi ñu ngi ci maradu rasulillah feebaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la onze ci gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam ci njëlbeen bi al imaam ibn Isaaq loolu dama ko fàttewoon al imaam ibn Isaaq nag dane voilà pour ñu tëje lool loolu xaw ma lu tax waxoon naa ko mais dama ko tekkiwuloon bii passé voilà dama ko tekkiwuloon parce que al imaam ibn Isaaq dane lii nii fii layaalin mooy xew-xew yi fii layaalin baqiina min safar mu ngi xewoon ci ay guddi yoo xam ne ñoo desoon ci safar mooy zul xijja lañ jógewoon ci aj gi l'an mu jeex l'an onze dugg début premier mois de l'année musulman lan la muharram mooy tamxarit ginnaaw tamxarit weer wi ci tegu muy weeru ni wolof yi naan weeru màggal muy safar ci la nag ci neena ci guddi ay guddi yoo xam ne moo desoon ci weeru safar wala boog aw fii awwali shahri rabi'il awwal wala ci début li nga xam ne mooy euh, weeru gàmmu di rabi'ul awwal ci la lii nii xewe woon waaw voilà te euh, al imaam ni saaq en fait al imaam ni saaq noo imaam ni saaq xoolal li wax al imaam ni mooy liñ doon wax sànq ci yonent ma lay saa dafa boo seetloo imaam ni li mu wane day mel ni mbir mi dafa jóge fee rek mook abu muwayhiba ci guddi gi mu ñëw muy metti imaam ibn Ishaq ci boppam la ma nekkoon di leeral moom wax na ko nee na ma mooy <laughs> xaw ma lu tax te pourtant tuddoon nañ ko liir nañ ko ci gataay bi weesu mais lañ koo tekkiwul xoolal dane mooy bi waxee ne bansu Usaama jaysu Usaama da koo waajal sariya boobu mu ne bi nga xam ne ci la nit ñi nekk ci lool fa bayna naasu ala dhalika ubtidi a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi shakwaahu alladhi qabadahu llahu fii ila ma araada bihi min karamatihi wa rahmatihi lii lépp tekkoon nañ ko fii layaalin baqiina min safar fii lañ waxul woon wax nañ ko sànk aw fii awwali shahri rabi'il awwal fa kaana awwalu mabtudi bihi min dhalika fii ma zakara fii ma zukira lii lii waxoon nañ ko ba ne bu yemoon fii mooy dëgërut waaye tudd na càllale yi après annahu kuene yonente mi alei xaraja dafa génn ila baqi'il gharqad yi dafa génn dem ci almeer yi ni baqi'il gharqad min jawfi layli ci guddi gi waaw ci biiru guddi gi fastaghfara lahum mu ñaana leen jéggal thumma raja'a ila ahli après mu dellu ci soxnaam këram waa ñoñam fa lamma asbaha ubtudi abi waja'ihi min yawmihi daalik voilà ba mu xëyee ca la ko feebaram boobu dal léegi mooy falamma asbaha bii day dugal li mooy mën naa julli ji fajar ba après am néew bu am mu ñu suuli ko ba muy ñëw nag ba mu jógee ca néew ba comme ni ko riwaay imaam ad-Daarimi bi leerale mu jóge tamit jaar ci bi ci imaam ibn Sa'd saxiix bu bu xadiis bi sanadin saxiix voilà ne xam nga foofu Sayyidatu Aisha dane dafa dem Baqiyul Gharqad fekk benn après ci janaasa kon loolu la mooy kon imam ni saq waxoon na feex bi <laughs> ni imam ni Hisham doxalee ak ñoom imam Ibn moo ma yóbbaale mais ni saq leeraloon ne ne ca suba ga la voilà kon ci la la lay dugg que ne après kon dem na fi rob yi fi ay nit nit en tout cas minimum benn après ba mu ñibbisee ci la commencé